waratul xaj bi saaroo xaj makka makka yëpp ba yow makka la ilaa woon naa si man yàqu laa yàlla aw ilaa hasan asmaani saa muhammad bi yaasi wala yow moom saaroo xaj abdoulaye ñu naan laa xam aw si sun aw sabon aw raanu yaa ayyuhan naas ee yéen ñi taqoo ragal leen rabbakum borom seen ee yéen ñi ragal leen seen borom de taqoo ragal ko yàlla mooy bari lam tere def lam digle wasandiku lépp lu ñu xaraamal wasandiku bañ a def lenn lu war def yàlla na nañ def loolu de yàlla sant na leen lu mu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi yéen ñi def lu tax inna sansalata inna sansalata saati naka yëngatu gëstu nekkatam nga def di des tey jii dañuy def doomu aadama bi mu yaay ji mag rek lu tax ñu dee di ragal yàlla day sam yàlla dana ñëw day yëngatoom yëngatu ji lay la rek ñu yàlla wax ne màgg na màggaayam dana jéggi daay rek des tey dina faa dina gaa rek nga def di des tey jii dañuy def doomu aadama bi mu yaay ji mag ci jiw loo yëngatu ji la ji rek saa. lu mu ci namm mooy kenn jëm yàlla wala mooy wali na fi kalba wala mooy wali na fi ci dara àddina li ci mën a am daal ak rëng-rëng guur rëy la boo xam ne daal dana ci dem mboolem bi ñëw ñoo lu mu ci namm ñu ci mu ci àddina ba nga xam ne jant baa ngi fenk bayee ko ci sow bi saa mu jëm leer bu keroog yëpp di ñëw dañuy ci ba nga xam ne rëng-rëng yi day nekk biñ leen jaral lëm lu màgg la suuf si waxoon naa la ni ci kaw géej gi lañ ko teg yàlla xewal ay bët ñoom dañ ko wéri ci mais bët sam fa ko ci bët am bañ yëngatu bu fekkee mu wax ci bëtam suuf si di nekk ci kaw géej gi nii daara loo coow tamit ci ci kuréel gi suuf si di yëngatu jant ba amul genn leer jant gis kenn su ko defee kooku mooy suñ taxawee di jot yëre ñu wan gis ko bi ñëpp a jeexandoo ñu waraat ko gannaaw ga ñëpp ñu xoolee ñu jël seen itam yàlla rek ñëpp teew fi kanam yàlla nag ñu doon jaamu dañ doon jaamu jàkkaarloo ci benn côté. bu ne dana wax ak yàlla. te kenn du dox seen diggante kenn du dox xëtoo ku nekk dana taxaw ci kanam yàlla lay ci jaar dox seen diggante de bu fàttali ci bés boobu danga ragal yàlla de yow masaroona bés ba ngeen di janoon moom seen seen yàlla te xaru dana jëlem kullu mbor de ak ñu képp aji nampa ci jigéen amma ba ak la mu am dara de ba ko dara ko dara wasi ci lu baax am leen borom jëmm xam laa am jëmm gëm de garaaw ñun ñu gën ñu ci ci ci ci ba xam ne jigéen bi nampal dana fàtte li muy nampal de jigéen bi ëmb dana xalaat mosul lam ëmboon waaw te soo xamee ne jigéen rek la jagoo soxla bu taayu saani ñu ci xaaree di ji jiraa ji mbala kenn du def saxaar xaamilu ji jiraa ji ndemu kenn du def saxaar murdoon ji jiraa ji nampal kenn du def saxaar ndax taayu saani ràññale góor ak jigéen rek lay jëriñ ci baat soo xamee ne nag ci góor rek jigéen rek la jagoo soo soxla bu taayu saani kon nag taayu saani ji ñu ci def saa ji ñu ci def bu taayu saani murdoon mooy jigéen ji nampal. murdi'atun mooy saa sa muy nampal waxtu wa muy nampal jigéen waxtu wa nga xam ne ma nga mu doom di ko nampal te yëngu yëngu bés boobu dana tax mu fàttali la nga nampal de te jigéen dana wëcc seen mbool nit yi saa ngeen nit matal bés boobu de ne la yooyu moo tax de ñu bëri ci kër yi wax ne docteur boobu ñuy wax ñaar ñun lay door. maanaam sëmb ak nampal ci àdduna rek la ñu ne déedéet ndax yàlla buy dekkal jaam yi bu nekk ñoom teewoon la koy dekkale ñun ñun su dee rek mu ngi yomb ñu dekk dafay yomb su fekkee dafa yàlla mu ngay nampal ñu dekk dafay nampal waaw nag ñu ñëw leen tënk yàlla nag moom jigéen te mu ngi yomboon wala mu ngi doon nampal ñu tàng jël na tàng parce que lan doon nampal ñu tàng jël na sax mu Faraa bi taa leen naa leen ñëpp Kaara ñu ngi leen mën di ñu taa leen au moins de tey ñoom Kaara ñu ngi leen naan leen. te gis tey jëm yàlla ñëpp dañoo ci toll nañ pour naan bàqalewul man bi te tey naanu te ñu taa leen ci mag jëm moo leen nandal waaw ba ñoom ñëpp ñu tagoo seen xel de sàngara soo ko naan ba man bi. te lay bàqaleel sa xel. isaane jooju itam dana nit ci doomu aadama yi war a fàttali naan dem dem ba koo ji bu mu ne dafa màndi te màndi wuñ de yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngale ay ci ci saxaaba yi te leen isaane jooju xam ngeen kañ la mooy ba nga xamee ne yàlla na ne aadama aadama ne wuyu naa la wuyu naa la yow sama borom ku ne ko génneel nga ba xarala ci sa tool yi. ku ne ko ci ne bu nekk jox ma ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent juróom-ñeent ñu dem safara ci ne bu nekk na ci yamal yàlla. wala xam ne yàlla waxee loolu Adama sa doomu Adama yëpp a gis taxaw. boo ko defee yow ñu ngi su nekk ndax nag ñu dafa mandi te mandiwul ñu ko doon ko waxee sallallahu alayhi wa sallam saaba yëpp dañoo ko am a jooy bu bët kenn kër gi sax kër saaba yi nga waroon ba bët sa kenn jógul fa nga toog ku nekk nga boobu waaw di jooy rek tey de tey ñu ngi ciy jëm su fekkee ji mu bëri dana gën a waaw kooku kenn ku nekk nga war a doon yow soo ñëwee gën leen yaa ngi jiite nit ñi yoo xam ne nag gën leen su la xew safara bi di génne la yaa jooju ak maa jooju ndax kenn ci yéen juróom-ñeent téeméer juróom-ñeent juróom-ñeent yaa jooju ak maa jooju dégg leen ndax ñoom nag yéen sama xeet di ci gis ñu dem ak dana dana dana ngeen jël. ñu ne ko waaw mu ne su ñu nekkee genn wàll ñu defal genn nag ñu ne ko comme ñu dégg ñu nekk ñaari suñu suñu defal genn yi ñu ne ñu sax te am ñaar suñu sax te ñu ne guddi ak genn ñu ne dëgg leen yéen ñi màgg kay ci suñu ñu benn kawar bu weex ci suñu man jaaree na ci daara yu bëgg a yore ren kooku lu ko war a wax ñu ci naka yi ma aar loolu bay tax yonent la woon yonent jàng alxuraan moom mu indi téere yi xabaar yi ñu bokk sa nit ñi naa leen moo indi leen xabaar bu mel ni Muhammad leen di saaroon sama xabaar yi sax dina rafet xabaar yi Muhammad buur ne wa mina naasi ay nekk la ci nit mu ne jaadu ko dana mu daggee si laay ci alal la xayre ak nim sirru xam-xam ñi daggee am benn xam-xam loolu wane na daggee ci xam-xam moom lu ñu yoroon la daggee te amuloo xam-xam moom la ñuy bay dina malaaka yi doom yàlla lañ ndax malaaka yi ay jigéen lañ te gisuñ ko wala ba seen baay lu ma yàlla alxuraan ne nari maamu jëkk yële fekk ñu naa amut suñ dee rek dañuy soppeeku suuf waaye Samia samul sax ku nekk Farañ yëpp saytaane mari ñu si yaay ñu fekk yéen de te waaw daggee kat moomu daggee ngoo ko du ca topp lu mooy saytaane su fekk yéen de ci indi de ku ci bopp farataale ma xarteef na Aliou waxal ko annaru naka moom man taw naaw ko topp na mu ko fa annaru naka moom ñu dundoo dana mu réeral ko waaye ji itam waa ko yaa xam ne saa yéen ñëpp mu ko def saa yéen da ngay topp Iblis nga xam ne yàlla xamal na dogal ne képp ku ko topp yàlla moom ak yéen a amee jëm safara. yaa ayyuhan naasu eh, yéen ngeen Makka. in kuntum dem nekk ngeen di rey din sikk. ñëw baasi ci gàcce. tey naa la dama xaramaakum bi ñu naan leen. Alxuraan bi nag ñu dugal. daje indi nag. gàttali gàcce. tey bëri dañ ne gàcce amul. gannaaw bu nit dee ba nekk yàq yu fumóof kenn ko dekkal ba nekk nit kuy dund yàlla ne yéen ñi ci def yi maa ngi ko ci suuf de ndax aadama ay seen baay ci suuf lañ ko jëlee ne ko nekkal di aadama mu daal di nekk ci doomu aadama ñu ngi bindee te aadama moomu yéen ñëpp moo jur ndax ka loolu mën da lekkal ku dee ba sotteeku suuf bi nga xam ne Adama ci suuf lañ ko jëlee nag kon nee na ñun ñëpp suuf lañ jëlee wala nit ku nekk itam suuf la ko yàlla jëlee ndax doomu Adama yi ci def ñu ngi bàyyi ko ci loxom daal maniyu jigéen de maniyu ñu ngi bàyyi ko ci hang ba hang bi ñu ngi bàyyi ko ci wa ñam waa ngi bàyyi ko yàlla gàncax ga gàncax gaa ngi bàyyi ko ci suuf rek mooy yéen ñëpp suufay seen cosaan di mën a bind doomu aadama mu bàyyi ko ci loxoom ma ñuy bind ci xase ñëw léegi te bind ko mu di góor wala mu di jigéen kooku fekkal yàq bu nu jaaxal ko de moom it ñu fekk ñu topp ñu bind leen ngeen tukkee ci ndoxam ma ñu. Adama moom ci suuf si lañ ko bindoon yéen nag ñu jël leen ci ndoxam maniw de ndoxam maniw xam nga ndox rek la ndox mu mu xeebu sax mu lumb wax naa la xatin topp ci kër gi lumb de ndox moomu soo xamee ne wasa nañ ko jëlee bëyam jigéen je tam sax ak kii te fekk fa sonn jaa bind mbindeef dafay mujj waaye soppee ko aw lumb de lumbu deret lumbu deret xam nga ne wute nag ndox de de ndoxam man yi nam meloon léegi mu mujj lumbu deret soo mu xasin ci sopp mu tudde jiw toow ga lumbu woo nekk dawlitu yàpp bu xam ba xas na buñ mu matal bindam waxee mu xalaxatin ak du aw lu mu wun matal bindam de binde ñu ne ñaar lañ ñu dañ leen bind bind bu mag ñu ñu bind leen bind bu wàññeeku rek moo tax ñu tuddi ñuy gàtt ñu tuddi ñuy rëy wala mu xalaxatin luñ bind waxee mu xalaxatin ak lu mu luñ bind luñ bind li mooy li nga xam ne mat na doom ja soog a juddu li nga xam ne lu luñ bind mooy bis bi nga xam suur na nga xam ne léegi nu ma tuddee nu béy na ñu nanu la comme ñaareel ak suñu mata kattan yàlla tos doomu aadama soxin woowu ngir wan leen ne moom dara yottalu ko rek nga mën a jël loxo maniru sotti ko lumb danaa ko mu sotti ko suuf danaa ko mu bind ko muy doomu aadama di mu mujj bi ñu ci cafañ cafañ yi dem kooku mën naa dekkal ku dee rek kon mu xëy na dana mu saxal nag te dafa am ci yow maanaam saa wu ñu soog yaa ngi leen di wax pour am yàlla dana saxal ci yow man jigéen lu ko soog te ci waxtu la nga xam ne moom la ko tuddal de mooy waxtu génnam de jigéen ju nekk ruuxam yàlla na ko waxtu malaaka malaaka moom masaay na ma ngay ñaan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan yàlla may ma toqante yàlla may ma toqante yàlla bëggee nangu ñaanam wooroo ga am lu mooy bu yàlla bëggee nangu ñaanam ñaan ak malaaka ma mu daldi rafetal jigéen ji ba ci góor ga rafetal góor ga ba ci jigéen ji ñu daldi jegeñante de suñ booloo ree te wàcce maniyu malaaka ma te maniyu we mais yow yàlla ndax dañ ci bind mi yëf am doo ci bind mi yëf su fekkee ne du ma ci bind mi yëf wocc ko rek moom man yi dafay génn roof nga du ko wall wala mu ne ko danaa ci bind bindee mu ne ko danaa ci bind bindee nag mu téye ko ne ko dafay tefe am dafay tefeat dafay bëri wërsëg am dafay ñëw wërsëg dafay gudd fan am dafay gàtt fan yëpp yàlla xamal ko ko mu seet ci lawin mahfuz nafanam day ne wërsëgam day waaw yëpp nag mu su ko defee mu dal di ko booleel waaw loxo mani ma ak fa nga fan la bu dee fu ñu koy suul ñu sox ci suuf dafa nga xam ne fa lañ koy roobeel la booleel loxo mani mooma tëral ko ci itam day def su ko defee rek jigéen ca soog a jënd weer soog a jënd weer rek su fekkee ni doom jooju fa soona mat mu dund ba ci juróom benn weer ya mu wasin ko wala ba ci juróom ñeenti weer ya wala ba ci ñeneen caat dañ jël day dañ jël dayam demut mooy juróom benn weer jigéen soo amee juróom benn weer mën naa am wasi te doom ja baax juróom ñaar noonu juróom ñett juróom ñenant mooy li gën a bari mën naa wéy nag ba ci ñeenti at mooy dayob njëmut wala juróomi at juróomi at njëmut dana ko am ci dem dayam sama juddu bu fekkee ni loolu am na nag su ma la ko jikkum topp nu gën a leen leen mu leen di ndaw gannaaw bu ci dem demul ma ak gee nag ñu ñu wasin ko moom doom jële muy gone bu ndaw maa ngi tablu ko topp nu dundal leen ba ngeen jot ak dëkkum ndax leer seen moom man ñu moom ñu doon waxtaane gannaaw la yàlla di ko jox kattan muy màcc di màcc di màcc di màcc daa am ñett fukki at nag yoo xam wala ma am ñeent fukki at ومن كم أجنك لكي ينزل من توفى فجرنا فاقه ومن كم أجنك لكي ينزل من توفى ba ci ba ci gën gàttal di dundale am na ñoo xam ne danañ jël ci ndaw am ñoo xam ne danañ jël ci seen waxtu kattan am na ñoo xam ne danañ dund baax di dund ba gën a doole màggat ba kooku kenn naa waaw ñu ko la jëlee ci dara la ma gis mu xam ci suñ baale yéen ñu ngi gën a xam xam sa yam ndaw rek dund bu bon nag mooy mu dund ba naan nag nga xam ne ndaw xamam yëpp dootu ko xam ci mën a jël ndoxam maniru def ko muy ab niir niir boobu di màgg day kone di màgg bay waxambaane di màgg bay mayam rus danaaw ga mu dellu xaar di ko teeku di ko teeku ba nekk màggat mu ko doon naat dootu loolu la yàlla wane toujours mandargam dëkk bi ñu ko fekk doomu aadama noonu la koy jàllalaate gannaaw moom gannaaw moom jeexee rek ñu def doomu aadama nag yàlla wane na ci kattanam wane boo xam ne ku gëmul rek da ngaa da ngaa fi ma xale wala nga tëb wala yàlla na ma ci yow te xeex rek rek waane. ñu doom ci soxla diggante ñaari waajuram ñaari waajur yi sax jëluñ ko dañ ci dugg ci ndaw amul dara mënul dara yàlla di ko yar wala yi mag ñaari waajur yëguñ ci dara da kay di waxambaane da kay di mbañam ruus da kay màgg néew doole loolu jamono yëpp xamul kañ la goteeku ba dem tawaram ba ñuuloon yëpp ñu ku dee rek benn fekk la góor ba taraa ci saa lay lor la suuf xaar yoo xam muy aji wow naka noonu ci man la dem fekk ñu fekk la ne yàlla mën naa dekkal ku dee suuf si da nga ko gis mu wow yaa am sax naa leen wàcce na naa leen ak ñoom am naa ab taw ñu gëstoo ñu yëngatu war a ba tam forti waa am ba tam tam soxal min kulli taw bi di yokk teel béy bi oubien ñu ko defee. nga gis suuf si waaw koŋŋ doo ko gis lu may asamaan si suñu def daal di ñëw wis ko taw suuf si tooy xar balaa ñu am ñetti fan nga gis suuf si forti bu nekk gàncax gi sa génn gàncax boobu ñu màgg ba rafet ñu def lool gannaaw ga mu gàncax. woowaat daal di fàttali foofu ñu ñu mucc woon nag daal di loolu la ñu si doon laa dina ko yàlla woo ma la aji dëggule mooy aji sax waaw loolu nag moom ñu gën a ubbiwaat moom daal di leen soo gisee yàlla bi taw suuf soo si mujj tooy génne gàncax danaa doon mu dellu woowaat kooku ba génne ci gàncax gannaaw bu woowoon kooku mën naa dekkal ku dee de waa naroon naka moom xabirun te yàlla mën na lépp de lépp saa di maataangoo toujours ñu jëm ci jëm ñu lu may fa xaral leen wéetal yàlla ak xam ak yàlla rek waa ak alaakara ba nga xam ne sax na ci xol ñooy jëm ña dañ ko bëri yaakaar yi waa na saa baal na ko bés tey ci aafiyatun ngeen xam ne yàlla mu mujj indi ceebo dana indi gëstu dañ ci yàlla mu tukkale waaye nag waaye nag yàlla yow su mu dëkkal man ku góor ñu nekk ci ba mel ni yàlla mu dëkkal gàncax gi gannaaw bu mu woon loolu dëkkal ñu nekk ci ba mel ni comme na maa fi àgg nag wala ñu jaarale fi laay kooku lu ko war a wàcc na jaar yi jaar daa tàggee jaar xoolal de mu ne wala naa fi àgg nag la ci lenn nit. man mii di àll bi kat la mu tàggee bi laay ci yàlla dafay jafe ci xam-xam wala dem di jafe ci mu ànd ak moom wala ci xale bi jafe ci li ñu ci xale bi yàlla bu bëri. saa ne ci nit mu àgg ndem nga xam nga. Abu Jahl ñu ne saa ñu ne daje ci yàlla saa mu xam-xam am téere téere ñu ko boo ko ci nga dafay ci ci ko boo ko ci mooy dandalu. gannaaw su ma la laajee xaw ma la xam ci Abu Jahl ñoo ñoo la ci kaw loolu laa dëkkee def. kooku ñun rek mooy lenn luñ ci sukkandiku ñun fi leen gis ne mu réeral nit ñi am sabiila way diine yàlla ñu réeral nit ñi dara war na ci moom ñu dul yegg jaatuma ci suñ toroxte dana torox ci àddina de rey nañ ko keroog Badar rek wala mu yëpp wala dana du mos a door yow ma koy am ci pencam yàlla wala wala xare bu mu doon mos te terewul du bàyyi am dara ci pencam yàlla danañ ko dugal safara wat ko de waaye ci la soo fa nag safara maa xam gis na gisal na ko yàlla ak yaale wax na ko rek safara woowu yàlla tamit ko yow amoo jaar yàlla fàqoon ci bàkkaar moo ko waral rek loxo la tudd ndax tey gën a bëri ci jëli jaar loxo koy def. waaw laa naka yàlla day def sa laaj ngeen ñu borom ak tooñ jaam yi jaam de yàlla du tooñ benn jaam dañ ko bëgg a jël bàkkaar de wa mina naasi man ya'budu llaaha alaa harfin kooku lu ko waral wàcc na ci wàcc na ci lenn yi lenn yi aaram waaye nañu seet yi diine moom ak yëpp seet ba xam lu ñëwee feeñal ak jëbbalu ne jëbbalu nañ seet ndax diine ji dinañu ci gëm dee sa wajan wasin sa wajan jur doom jigéen muy wajan saw naaj nit doom jigéen sa jabar gis doom ju góor ah dina dina man dina ma dootuma ko bàyyi ñu dina baax a ci man ci jëbbal na sa wajan gis góor sa naag gis góor sa jabar gis jigéen dana gis dina man dafa gaax ci man dina ji def maa bàcc daal di muut góor ne mu ñëw naa sa ajina ci la nit man yaa ko dugg dana mu jaamu laa yaa laa laa am na ñoo xam ne dañuy dugg ci biir te fekk gëmuñu ne yàlla ci sifata ñu seet ba xam ci ñu ci meloom déet bayin asaaboo jam jam na ko xayrun ak njët su fekkee yaramam njët na alalam doleeku ismaam na mu sax di diine yi wayin asaabatu ah jam jam na ko fitna nam nattu su ko nattu daree nag mu feebar alalam wàññeeku su xalawam mu soppeeku xalawam yi yëfaram ak personne bu ñu la jël dina war a faral a faral kooku personnage dina la war a faral ñu ne bu ñu ko jàppee loolu rek ñu ne lañ koy jàpp rek nit yow jaam la yàlla mooy sa borom nit mooy dina yàlla rek ñu ngi gis yàlla bu neexee nga nekk ca su ma xaree itam nga nekk ca waaye suñu seet ñu ne ñu naan la ñu naan la dafay wàññi sa alal kooku personnage ay sa yëpp ñu ne bu ñu ko seetee loolu rek yàlla seetul alal seetul melo. li ci seer rek xëy na jaam bi ku sa ku sa xëy na sell sa jëf rafet ba nga xam ne fa yàlla de moo am daraja fa yàlla bu yeboo amaaral bu yeboo ñàkkaaral koo xam nag ne loolu nekkul ci yow soo amoon ak naa ngi ci jiite nag yàlla faale wala yaay sa alal de saa yu tëdd de woo ma ko mu mu buñu ko daa ji bi mu jaamu mu ñu doon laay doon maanaam yaa ko loolu la su mu ko su ko jaamu su ko jaamuwul wa maanaam yaa ko waaw te jëriñ su mu ko su ko jaamoo de tere moom soo ko jaamu moom du la jëriñ soo ko jaamuwul moom daa wàññi dara moo jaatoo ko lu ko nit jaamu ja kuy jaamu kay na jaamu yàlla mi nga xam ne soo ko jaamoo mu ja mu jëriñ la soo ko moyee mu kutu sa nit waaye keneen bi nga xam ne dara la mën a nit moo jaamu lu tax leen ko jaamu daal di ko loolu de woo moo ko waral moo ñu leer ak bayal bu gëdaa yu soxla dëgg ya doon dana mu jaamu la man ko borom ko borom ak xaw ma gën a jëlee mën na jaamu xërëm jaamu xërëm la gën a jëlee ci njëriñ mën nga la lor waaye suñ la gën a jë lor la la di ko la. wala duñ ko boole ala si wàllu mboq yi ñu ngi leen di inna baaraan ak yàlla yëpp si nu dara mu xarale àll ci ne ñaaxee aadama gëm nañu waaw nga koy jëf saa yaa ci faral di laaj naa fi de ñi nga xam ne gëm nañu yàlla nag koy jëf faral di laaj naa fi de ñooñu yàlla dana leen xarale janaat ñu toolam kàcce ñu yooyu dana daw ñun saa fi àgg si seen gannaaw yoon bi nga xam ne de. mooy yàqal seen ci defaaru xetaay yi saara dina baaraka yàlla yàqal dana mu def may lu mu namm lu mu namm rek loolu lay def muy sharra ko ko topp te doxa dal ko ko mooy de man kaana ko nekk na mu yow mu jo mu ji loonu yow mu ji jortu ànd ak am diram nit ak ñam ko rawu laa dimbale ci yàlla Muhammad su dul yaa jaar na waraaka yàlla koo xam ne yaa ngi seen ci yàlla wàcc yonent wala yam bu nam tàllal li sabab yi ci buum nga soxla yi jëm ci asamaan wala yaa xaaral mu dog buum nga wala yam bu namu seer hadis bi bana naa dana demee ay loolu taxeem mu waa maay maay xëy dana mer loo ko def bu bëgg yàlla wacc yonent bi bañ ko dimbale ba nga am ca sa sago doo am lu la neex mukk dara nga xam ne mën nga am lu la neex ci melaw yee bu fekkee da ngaa jël buum yëpp ba ca kaw te loolu am ne xew ca fa baat ba mu dëgër nga dagg ko daanu ci suuf dee loolu su fekkee ne doo jëlee bànneex ci loolu doo jëlee bànneex mukk ci yaakaar nañ yàlla dana wàcc yeneen tam bi rek lii benn bànneex amu ci xew sa bopp ba dee ca buum nga nga dee ak naaw bu fekkee loolu du maye bànneex mébét yàlla jox yàlla wacc yonent bi ba nga am sa bànneex la mel de kasaalika kam wasal bi ay dara yoon anzalnaahu danu wasal ko moom alquran bi def ayaati yi moom tawke baynaati yi waana laa naka yàlla yaa ji dina mu jubal man yéen a dugg mu nama jubalam de inna ñu naan ñooñu aadoo yawut lañu yawut yangoo wa saabina saabina ya kuréel lañu ñu nekk diggante yawut ak nasaraan di wax nasaraan wa nasaraan ak nasaraan yi ci seen bopp ak tubaab yi wal majjoos ak majjoos ak majjoos yi waa jaamukat xerem yi wala si naa ñooñu asa ko bokkaale na ñoo ñu sakkal yàlla bokkaale inna laa naka yàlla yaxtu du doon fasal bay noonu jëkk ñu jëkk ñu yàlla de ñooñu ñëpp yàlla dana ko soxla seen diggante ëllëg mooy ñu gëm yàlla mu yóbbu leen aljanna ñu ci def ñëpp mën nga leen yóbbu safara de na la anaka yàlla te ñu ngi aji xam na ma rek ñu ngi ci lépp de te lépp lu mas a def nag yàlla xam na ko ku ne dana ko fay jëfam de alam tara na nga ama ma anaka yàlla yëpp di naa si jóor loolu ñaan ko maa ngi juróom-ñaar ku man ñu nekk ci xanaa xamu ngeen yàlla mboolem mbindeef ñëpp dañ koy si jootal malaaka yi ci kaw asamaan ak malaaka yi ci suuf ñëpp dañuy si jootal yàlla ba soom soom jant bi dafay si jootal yàlla wal xamaroon weer wi jant bi ak weer wi ñoo leen gën a rëy ñoo leen gën a xoor waaye ñoom dañuy si jootal borom bi wala joomam bi jiw bi jiw ñëpp dañuy si jootal yàlla wala jiw daal dañuy dañuy itam dañuy yàlla rek wasañoroo garab garab yëpp dañuy jublu yàlla seen seen la nit waaw muy jublu penku ba mu yàgg mu wàññeeku ñu jublu soow waaw wàññi nit ñi seen yoon yëpp yëpp dañuy jublu seen borom kon damaa boog daaba yi daaba yëpp nag dañuy jublu seen borom waxati naa la ñu bëri naa nit ñi tey am na ñu bëri ñoo am na dañuy jublu seen borom du ñëpp de waxati naa la ñu bëri ci ñoom waaw xaw ma naa leen si moom aywa taw waaye ñu bëri mu ngi doon wax ñoom de mooy ñu bañ a si jóor de gis nga mboolem mbindeef yëpp nangu na ñoo si jóotal yàlla asamaan ak suuf jant seen weer leen di ak daaba ak garab yi nit ñi am na ñu nangoo ci jotal yàlla mooy ñu gëm yàlla bari ñoom nag fett nañ de waaye mbugal mbugal ak lañ de xaar ñoom ñëpp dañ leen mbugal gis nga ñu tëdd diine ñoom rek kay wedd yàlla ñoom rek kay mooy yàlla ñu ngi nit di def yëpp nangu nañ li yàlla digal nangu nañu li ñu yàlla digal ñoom ñëpp xamatu nañu ñaan yàlla te ñëpp gëm nañu yàlla mboolem mbindeef yëpp itam gëm nañ yonent xam nañ yonent muy jur gi muy jamaat yi muy bàyyi may ci doomu aadama rek la ñuy gisee ku wér yonent sallallahu alayhi wa sallam naka noonu xalifa yàlla gaa yi man mbindeef yëpp dañuy jaayante moom doo ñu ko lu muy ci nit nit ñi nag ñi ci gën a néew ñooy ñi gëm yàlla ñi gën a bari ñëpp dañoo wedd yàlla sabab safara yi ñu doon sànq jinne bu nekk kenn see dem aljana juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñëpp ay xéefar lañ bon xéefar yi ñoo gën a bari foofu jullit yi adduna si juróom ñaari ay wàll lañ liñ dë liñ dëkke ci suuf moo gën a ñoru boox suuf lañ dëkke ñoru boox ñu doon li gën a bëri ay xeefar lañ ñu ñëw ci di julli julli yi itam li ci gën a bëri dañoo sosi bidaa ñu leen génne ci diine ñu neewaa ci sunna ñoom sunna itam ñëw ci sellal yonent na ne ñëpp halaku nañ lu moy ñi gëm yàlla te xam am am xam-xam ñëpp halaku nañ lu moy ñi jëfe seen xam-xam ñi jëfe seen xam-xam ñëpp halaku nañ lu moy ñi sellal ñaar yàlla te ñooñu ñu néew lañ kon ñu ngi ci motu ci ñu gëm yàlla gën a néew yàlla wax na ne walaw la aamana man fil ardi kulluhum jamii'an su ko neexoon ñëpp gëm waaye loolu loolu neexu ko soobut loolu wala yasaaluna muxtalifiina wax ci jeneen laay ne duñ dañ ci xuute mukk ñi gëm ñi weddi wali zalika xalaqahum ne loolu tax sax mu bind leen loolu nag ndax sëñ yàlla sëñ bi mbindee yi dafa amut te su ñëpp bokkoon gëmandoo ñëpp bokk ak yoon bi kon sëñ bi dañuy ñeemoo te yàlla dogaloon na ca afal ne dafay gënal diggante sëñ yi moo tax de. ñi gëm yàlla ñoo gën a néew ñi gëm yàlla itam ñi ci sellal ñoo gën a néew luy hikmatu ci loolu yàlla dafa bëgg a wone ak doyloom yàlla amul soxla ci mbindeef amul soxla ci jaamu bu ñu koy jaaral ñun ñëpp tamit ñu ci bon mooy du wàññi ci teraanga yàlla ngeen dara ñun ñëpp jubboon ñu ne ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy du yokk ci teraanga yàlla ngeen dara moom na wëri ci ay mbindeef doy na wëri ci ak jàmm kon nag su fekkoon dafay teewoo ñu mu mel dafa doy dafa doy lu gën ne sàmm nañu ñu néew rek ko gëm. looloo tax ñu néew yàlla gën a ñu gëm yàlla gën a néew ñaareel ba mu wane teraangay jiw ñi ak seen foraay lépp boo xamee ne matale na ñëpp mën nañ ko am rek ko fonk lépp balaa ñu ko balaa caa ñu ñaa xëccoo ba ba ñan rek ko am nga xamee ak ñi ñuy néew yëpp ak ñi ñuy néew doole ñi jullit ci àddina si ñoo gën a néew doole itam waaye ak li seen bari bari bari bari yàlla ngeen wattu ci seen biir seen mën a duñ leen dara seen mën a duñ leen dara wattu jullit yi seen ak néew ak bëri ñeefere yi lottalul yàlla loolu la yàlla wane moo tax mu jëndeel ñun ñu néew ne ci lu ci biir noonu yi te gis nga ne ñu mën nañu leen tuut ragaluñ leen sax kon faaluñ leen loolu moo tax gëm yàlla gën a néew ci nit ñi dàqwante wu nag la mu waxoon ne. kataba ala nafsihi rahmata yonent na yàlla wax na ne sabaqat rahmati ghadabi yàlla na ne yërmandeem jiitu na mbugalam ba yërmande yi nga xam ne yërmande ji moo ëpp ñoom yërmande ñoo gënoon a war a bëri lu tax nag kon ji ñu gën a néew loolu moo wax gën a néew ak jullit ñi ñu def diine rek la ñu am dañuy ñëw ba naan fi yàlla yi waaye mboolem asamaan juróom-ñaar ak xaraf ak kursi ak bayt maam wala ak mustawa ak saray ba tamit di aljanna yi ci aljanna ak wóorul yi ñooñu kay ñoo gën a bëri fuuf Adama ak li mu jub kon nag suñu seetee xam ne yërmande yàlla ji moo ëpp fuuf wane yërmande ji moo ëpp fuuf waaye ci nit ñi daal moo gën a néew nit ñi taxe laal ñoo gën a néew waaye nit ñi leen ñi taxe ñoo gën a bari mboolem doomu adama yëpp suñ dajee asakay jinne yi rek lañ jinne yëpp ak doomu adama yi suñ dajee asakay malaaka yi ci suuf rek lañ malaaka yi ci suuf ak jinne doomu adama yi afakay malaaka yi ci asamaan si dëkk la de deret ba ma koy jeexal asamaan yi muy afakay malaaka yi ci bay ci maamoor loolu di afakay malaaka yi ci benn lool ci lool yi xaraf te xaraf am na juróom benn téeméeri junni ci lool daal ci doomu aadama moom ñu yërëm ñoo gën a waman yéene laaw ko taxawaay na ko yàlla comment loolu ngeen ñaan ba mu mukk ñu naan ñu ku yàlla na ma ci moom taxawaay bi nag kenn da tax mu taxawaay dina laaw ak yàlla yàlla dina mu def maa ngi saa wala mu lu ko soob lay def mu taxawaayul ko jaam bu ko mu taxawal ko rek ah saa ni xas maa ngi sos moom si rabbiim wàcc na dara xalaat ba lool jaatam ñaaral ma ba yonent gàddaay dem Medina ba jaatam ñaaral ma ca daje Quraysh ca Badar ñu xeex xare bi yonent jëkkër génn xare bi mu woo yonent génn ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett Quraysh ñëw ci junne ñetti téeméer ak fukk ak ñett yoo xam ne juróom ñetti jaasi rek lañu am ci gànnaay ak yaare faf ak juróom benn mbubbi koom di gàtt di jàkkaarloo jinne boo xam ne nga seen waruwaay yu doy seen yóbbal bu doy seen ganaay ba ñu sampalee Utbatu ak Waliid ak ñooy wayte Makka daal di ñëw ne albiraasa noonu lay aram di xeexe kuy sama a xeex ak man ñu ñëw ñu ngi yoo suñu kem yi ñëw xeex ak ñun moo ak Moos doomi Amra yoo xam baax lañu bokk ci Ansaar dal leen dogaloon ne leen ñun ñu ne xeex ak yéen ñu ne fu ngeen bokk ñu ne Ansaar ñu ne kufur wala ay naaw la ngeen de waaye ñun laajuñ leen suñu naaw la yéen ñu laaj suñu doomi baay yéen lañ bëgg bëgg bëgg a daje tey yonent dégg ko sallallahu alayhi wa sallam ne wax nañ dëgg ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ana Hamza ibn Abdul Muttalib ana Abu Ubayda ibn Amr ibn Abdul Muttalib ñu daal di taxaw mu ne leen ñun yéen a ñu war a xam ngeen ko ñu daal di génn dem daje ñàkk ñooñu ñaañu léewoo bi jëkk a xew ci diine yàlla ji. Ibn Amir daal di rey Shayba ci taxawaay Hamza du rey Walid ci taxawaay Utba nag diggante mooy Abu Ubayda ibn Amr seen jaasi mu mu xel ñu ñu jam Abu Ubayda ibn Harith mu daanu tànkam damm gis naa ñoom gis naa am dëgg ñoom jàkkale waayam ja nee na ko indi ko fi yonent ñaari ñaari jéego la ñu ne yàlla wax naa xarafaani ñu ne ñaar asmaa ñaari xulwaale lañ ñu gëm yàlla ñu yedd yàlla parce que mu xooloon nañu borom kër ñu ngi xooloo ci seen biir borom de ñu kuree ñu gëm yàlla di wax ne jëm ci yoonu yàlla ñu yedd leen wala si la ñu naan ak safara dinañu xute am donc yow na loolu ñu ne leen si yow ni ma la am ñu naa leen ci safara de yéefare nag yàlla dogal na leen tàngaay yi safara ba ñu ne bare na ñëw ko ca safara sax bu dee na sotti ñu ndox xewoo ci kaw bi bopp seen kaw bi bopp seen alxam yi mu ndoxam ñu gëde ndoxam ñu duma ca jaar noonu dañu sotti ci seen bopp ya di sow def na yéen ñi ci moom maa bu ko ñu mën a di seen de ñu leen sotti ndox mu tàng ma ci digg bopp seen garab gi ci seen ji yëpp daal di yee soppeeku ci suuf rek wal junuudu da dee seen lakk dere wala um ñaan na leen maqaama ay bolle min adin ci dëj lañ di ñuul malaaka yi di leen dóor bolle lañ di ñuul ci bopp rek na ku la ma araadoo def bu ñu nam ne ne on do ñu gën a ñaar ci safara ñun xam nañu di jàppale mooy doo delloo dem ci safara suñ ci ci safara dañ ñaan ci lakk ci safara dañuy daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw ba jege buntu safara defe naa daañu jënd su ko defee malaaka yi góor leen bon la ñu mu raab ba ca koo ko toog suxaale ñu dawal ci jëm ci kaw ñu dóoraat ba ñu jënd ñu raab mu raab de noonu la ñuy def ca daay man. ñoo leen ko ko mos leen a laaw laa def ci mu ko dem lakk de mos leen ko noonu la ngeen da ngeen lakk ci safara ngeen wedde yàlla ngeen weddi ko. inna mbaa naka yàlla ñu seen doonu xarfe alasi ñaaña amoon gëm nañu waaw yow dañu jëf faale ati farat waaye leen jëmaat ñu tool taj bi yéen a daw man càkk ak suuf yàlla maa ngi leen di mbugal fokk mu tudd yërmande ndax xaw foog rek jaaw ñoom ñaar dañoo war di préféré ci xol xolab jullit ñu tànn mu ragal boromam ñu tànn mbugal nag ba nga ragal fokk mu tudd te yow di dem nga yaakaar Yawalama nag dafa takkal leen si ay si aljanna ne asaawira ay lam min saa bu ñu ci nuuru nuuru rek ñoom ñooy aljanna dañu leen di takkal takkaay wurus de moo tax ñu aaye ko fii ci àddina góor bu ko takkoo ci àddina bu ko takkoo ci àllaaxira rek wala baasum ko daay seen ko daay ni sooy dañuy wax ci aljanna rek moo tax ko ci a jubaleef leen ci àdduna ci la fayu jëm ci aji tey jëm na xaw ci wax yàlla leen jubal fii ci àdduna ñu wax baat bu tey la baat ba moo di la ilaha illallah muhammadu rasulullah wowutoo jubaleef na leen ila siraatil hamiid jëm ci yoon wa di wuñ sant mu jëm de yàlla xawal na leen yoon wa xam ne moom la ñuy sant de mooy diine yàlla inna desee naka ñaari kafaroo rek woyat si doon te ñuy sànni ñu naan sànniilaayu diine yàlla ji. wal masjidi ak wàllu jàkka yàlla ah, xaram ah, ah, ngeen ñu normal ñu nga xam ne dañoo wet yàlla tey sëñ bi ñu wëy masjidi xaram jaay ñu dem Makka. mais si jàkka ji nga xam ne jaay naa ko def nañ ko mu di jaamu waaye naa si ñeent ñi jàkka ji nga xam ne man yàlla maa leen ko defal muy seen. jaamuwaay boo xam ne fa ngeen di jaamoo ñu seen borom sawaw na ak yéen moo la alaaki foo añu sox si ci moom wal baadi ak rot te gan ak dëkk ñoo ci am képp makka benn buur mosu ko moom te benn buur du ko moom mukk gan gu faa si tey moo fay seulement atte réew ma ñoo ci wa si tooñ donc kon masal ko mu nasareen bu wala añoo mu la aji te képp yàlla dina la mosal mbugal mu mbugal mu métti rek te mooy safara rek wax pour jàngataa gis ba waanaa ba nu wàccee ba waanaa ba nu digalee Ibrahima ñeel Ibrahima makaama bay ci barabam ne bëre jàngatal ba nga xamee ne yàlla wàcce na yonent yàlla Ibrahima ca Makka defal ko ko muy këram wala digalal na ko barab ba nga xam ne. fa la Kaaba fa la fa lañ fa la fa lañ ko sant na fa tabax Kaaba ga Kaaba bi malaaka yee ko jëkk a tabax ñii doj ci demb lañu ñu ak loolu ba nga xamee ne bàyyi tuufaan ñëw na ci jamono yonent Yàlla nooyin nag ñu yëkkati ko malaaka yi yëkkati Kaaba ga mu mu dem sa ci bay ci maamoor suuf si amatut Kaaba ba ci jamono yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima nag boromam digal ko ne ko na dem ta wax Kaaba ga de ci say gàddaay Ibrahima jógee Iraq ñëw Palestine ak ba nga xamee ne buur ba dogaloon na ko bëgg a jël jabaram Saarata te yàlla wattu Saarata ca buur ba te buur ba mujj indi jëmeer may ko Saarata jëmeer ba mooy Haajara Saarata nag ñëw na yonent yàlla Ibrahima jëkkëram boobaa tey ñu ngi sey daamuñ doom jëmeer bi jox naa la ba diye nga def ko taara ndax nga am ci doom mu taara woo ko jib te Ismaël jëf ju baax yàlla daf koy fay ci àdduna àllaaxira yëpp yàlla daal di ko may moom itam mu far ëmb gannaaw bu ma amoon juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent itam mos nga ëmb mu ëmb moom itam Isaaxa wasin ko mooy Isaaxa léegi nag mer ñëw ci yonent yàlla Ibrahima ne ko lii xajowuma ko ñi nga xam ne rek la doom bu góor sama doom bët bu set loolu daal xajowuma ko fii daal dootuma dëkk ak moom yonent ane doomam dina ko yàlla bënn leen seen ab zam boobu gannaaw boo xamee ne doomu xaw naa dee ak mar ba mu dox diggante Sawara Marwa juróom-ñaari yoon moo tax ba tey ko aje ci Makka dox ko ba Samsam bënnee nag ay nit ñëw seen ay picc yi léew foofu euh, ñu jéew foofu ñu ne picc yi day picc ndox lañ te fii day mësuñ fi xam ndox ñu ñëw rek fekk jigéen jeeg ab ci anam def ñu ne ko ndax bëgg lay dëkkaloo mu ne waaw te du ngeen am xaq ci seen jurhum nga ñëw dëkkal moom nag ba Ismaayila mag gannaaw ba yàlla yabal yonent yàlla Ibrahima ne ko na dem seeti Ismaayil te digal na ko moom Ismaayil nañ tabax Kaaba gi rek ñu ñëw Ismaayila dem rëbbi wàcc jabaram ca kër ga yonent yàlla Ibrahima ak asalaamaaleykum mbaa yéen a ngi ci jàmm ñu ne ñu génne ko ci jamono ngeen dox ko nii ci lu ngeen nag ne ñu ci musiba ñu wañ ko mu ne am sa jagat mu ne góor gi la bëri nga laajte góor gi ne ko maa ngi dem ñu ne nooyin ma ko ne ko gënu buntu ne doom yi dëng na lool dana ko soppali Ismaayla dellu si ndaw sa fàtte ko bëri guddi mu ne ko man day am góor bu bëri solo ñëwoon na bi lu ne laaj na ma ko na ne ma yóbbal na ma baax ci yow na ne sa jëma bu ginne bi dafa dëng nan ko man ko soppali mu ne ko góor gi xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko sama baay la jëma bu ginne bu dëng bi xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko yow la daf ne naa la fase fase naa la takk beneen jabar nag yooyu moom baaxoo te déedéet te beneen yoon Ibrahima dellusi sama fee noyoo salaamaaleykum ndaw sa daal di sox ñëw ne góor gi yaa ngi ko góor gi defet wàccal wàccal mu ne de du ma wàcc nag saara fi mu ne ko may mu ne sax nga wàcc fa mu ne naka ngeen def mu ne ko ñu jàmm duñu jeex ak dara yàqu bi du jeex taw bi du jeex ñu ngi teewal alhamdulilah léegi sama jëkkër dafa génnoon waaye léegi mu wàcc daal di ñëw ndox bi raxasal ñu ne bi yàlla Ibrahima tànk ñu ñu taxawal jëlee mu ne ko ah man du ma wàcc maa ngi dem. sa jëkkër ñëwee na mu ma ko ne ko jëloon ne ko ma na ko na ko na ko na ko na ko rokkab bu baax na ko saxal comme que jéem wax ko mu ne ko sama baay la dafa ne naa la jàpp gannaaw ga nag la yonent Yàlla Ibrahima dellu si nag fekk si Ismaayila booba Hajara dee na ne ko sama borom daf maa digal dinaa tabax néegam bi ndax danga ma dimbale mu ne ko waral yonent yàlla Ibrahima ne ne yow yàlla yaa may tabax loo néeg boo xam ne xamu fu fuy barabam yàlla daal di yebal aw niir ñu ñëw tolloog ni kaaba gi rek taw ko bam tooy tawee suuf ko Ibrahima daal di gas rek gis fondement mu tabax bu njëkk ba ba ko maraak ba ko maraakee fondement mu ñëwaat ba mu gasee ba jot benn bët bu ko jindi rek suuf si yëngatu ba adduna bëgg a tukki mu mu xam ne foofay barabam daa ba gën a mu rëdd tabax ko tabax dina xam ne daa yoon nag ci saalu Baqara ak saalu Ibrahim moom la yàlla ñett léegi ba nga xam ne jigéen nañu Ibrahima barab ba muy tabax Kaaba ga ñu ko naan am na kam jigéen nit laa tushrik bil bokkaale bi ci man seen dara wa tahir laa baram bay ñëpp sama ci kanam ñu taay ñu ne ñoom ñooy wër ñëwal xaar ñu ne way taxaw ña ci julli wala kay wala ko ci jënd na nga tabax kaaba bi te laabal ko ci lépp loo xam ne tërëm la dafa tërëm jege ñu ne lu tax mu di ko sant na laabal kaaba bi ci tërëm te booba tërëm amul ndax kaaba dafa booba amul ñu ne ah kay ba nga xamee ne waaw kaaba bi yëkkati nañ koy dem barab ba mu nekkoon. dañ fa doon def ay xërëm di fa di fa jaamu xërëm xërëm yooyu la ko yàlla wax na naa laa ba nekk ba ci ñoom ñu ne déedéet li nga xam te nit waa war la ci namm lu mën a am daal yàlla nga wax yonent yàlla Ibrahima ne ko laa ba la nekk ñaar wëskër yi ak jubbu kër yi jubbu kër mooy dafay taxaw si ko di si jóor wa asin hotel dinaa si ci ñu di laaj ci haj taxawal ñëpp ne leen nañ ñëwaat ñee ji de yonent Yàlla Ibrahima daal di jublu nag ca tabax Kaaba ga ci maqaama Ibrahima daj woowu ca la doon taxaw di tabax moo koy jot ji Jibril la koy dooroon Mikaayil moo jox Ismaayil Ismaayil jox yonent Yàlla Ibrahima Ibrahima tabax te tabax ba mat gis nga maqaama Ibrahima aw doj la woo xam ne ñetti rek la guddee te tabax bu gudd boobu ci Ibrahima taxaw ba tabax ko bu tabaxaa tabax bi rek dañuy yëqeeku ba mu jot ka ba mu ba mu jot tabax ba te tabax ba nag yàlla na ko xaw a ñu ñëwaat sama ñëw fii. mu ne sama baab moom mën a jëriñ ci xoo àdduna si yëpp ak ñi nga xam ne ci doomuñ ko ma leen di xooye yàlla ne ko xooteel xooteel rek la war jotal bi man yàlla man la war Ibrahima ko maqaamu Ibrahima rek teg ko ci kaw jamono ak yëpp béy mooy ba ñu réew moom ca gannaaw safara taxaw ne eh, yéen nit ñi dégg la béykat yi waaye góor gi wàllu bu nekk ñuy liggi góor yi ku ko fa aji Makka ba fa aduna yem ñëpp wëri na naa ko labbayka labbayka labbayk ku wëri woon benn yoon mooy ku aji benn yoon ku wëri woon ñaari yoon aji ñaari yoon ku wëri ay yoon yu bëri da nga da nga aji lu day la nga wëri woon ku wëri wutoon itam loo ko waaj waaj loo ko bëgg bëgg loo doog doog doog doog naa aji Makka moom la koy waxee waa Asile waxtaan si naa si suñu ñu ngi laaj di caaj ba mu woote rek ñëpp wuyu ko labbayk allahumma labbayk labbayk googu li ñu fàttali ba tey moo tax bu waar mooy rek daal di ko waxaat wuyu woon naa la ba Ibrahima woote maa ngi wuyu yéen a yoonu ñaare. ko danañ ci tëddee ñu jaay ñu ñu ñu. voilà toujours baax nañu. am ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bu xoo bu ñu xooxoon yaa ngi nekk danañu dikk ñoom jërëjëf woote di faj nit ñëpp yoon Muhammad boobu taali la boobu yonent Yàlla Ibrahima la Yàlla tabax loo Kaaba ga moo ko tabax moo woote am nañu wax ne yonent lañ digal mu woote waa suñ digal yow yonent ni dina suñu village bi caaj yonent Yàlla Muhammad tam santoñ ko moo woon ñu caaj yaatu ba doon ci këlëb jaran njub mu ñu niir waa xaturu baamin ak njub mu ngi gawar yëpp gërëm ngi ci mu waral yaatu na dara na dikk ci ñu fa jëm ci ñu ci yoon am ci ñu ko ci ko leen ñu nga Ibrahim bam tabaxee kaaro ji ba mat nag ñu doon tabaxee dari doon rot di fa rot ak ban bi nga xam ne daf ko doon ruus yàlla ne ko xoolal ñu ne ñëpp nga tafaare ba jaar bi Ibrahima tudd waaw ba si sa dama xam Kaaba ga fan ko mu tafaare ba jaar bi boo xam ne xeeru mbay daloon na fa waaw ñu ngi ko tabax jumaa boo xam ne ndaw dal na fa parce que dañ ko tabax jàkk boo xam ne yenn rompo dal na fa bu bokk ca suuf si Kaaba ga rek du doon ab jiwu jiwu jiwu ba jiwu jot. teg ko ci àll su ma mu julli ba sax laa mu tëgg nañ ko julli koo xam ne ndax lu bokk ca Kaaba ga dalu ko woon kenn mën na mu jël si jël lu ko waxee nañ jeex jàkka yëpp jàkka jooju mooy seen soxla ñu ñëwaat ci nag yëpp kadoo dinañu ko mën a jox ay njëriñ la mu ñëwaat leen rek liggéey bi nag ca Makka nag danañ ko gis ay njëriñ yoo xam ne ñoom la ñu ñëwaat njëriñ la yaatu lool muy yaxantu muy jindi bi àllaxira képp ku dem Makka daga dajeeg sa tem de borom xam-xam dana gisee borom xam-xam la yaxantukat dana gisee yaxantukat ya politique kat dana tasee politique kat ya lépp lu ñu ci doxal rek boo demee Makka danga ko danga ko gisee sa ak nawle def gisee boobu nu mu gisee nag mooy njëriñal mooy njëriñal haj daañu gisee ñoom ñëpp soo ko seen bopp xam nañu doxale seen ji eh, yaa ngi ci kon maa doon maa ci ñu xam de te daañu ci dugg bi yàlla wala mooy bésëb Arafat bésëb bésëb Tabaski ci boppam bésëb Muzdalifa bésëb Suwaare ay am mahrumaatin la wax fii wax maadudaatin ca Baqara maadudaatin mooy bésëb Tabaski ak ñaari bés ko topp bésëb Tabaski ak ñaari bés ko topp Mahadou Maatin nag mooy ñetti bés yi topp ci tabaski kon nag ñaari bés yi ñoom Mahadoum lañ Mahadoum lañ bés bi bés bu Mahadoum la du Mahadoum bés bu ñaan seer bu Mahadoum la waaye du Mahadoum de suñ jërëm mari waaye ci saako yi moom ku ci fan tax dabbari bi ci tasrif ci ci Maliki gannaaw bu ñu jullee xeet ci tisbaar bay tàmbali ba ca suba si dafa ñu antendoo ñooy kooku mooy ayaan madudaat ñu yàlla wax na Rasulullah bi ayaan madudaat amma saako yi ñoom ca bésal Arafa la ñuy tàmbalee kabar yooyu ñu Salam wa salaam min dum wa salaam dalam bay di sel ñu sant yàlla ci xéewal bu ñu leen jox bu dëggal leen ci fan yi ñu jëlee ñu ak nag yi ak gàtt yi nga xam ne moom la ñuy bët ci def tabaski muy nekk seen addu ba ku doon lekk leen ñu ashaar yi ku lay sama addu nag nan ca la luñ soppale ci suñu yéer am nañ ko waral waaxe moo leer leeral al bàyyi ba aji al fas tere ka daa ji ñàkk boo rayee sa naaj bëgg nañ nga def bëgg nañ nga lekk ci yow ci bëgg nañ nga may ja bëgg nañ nga sodoxe ja mooy yàq goo topp nañu jindi dafa soom ay siggu siggu seen ñu rajo seen naaj bi ba noppi nag ñu daal di wat seeni kawar sangu seeni sir ci ci wér nit ñi ko léegi teel jamra jamra Aqaba ji moo jëkk gannaaw ga ñu loj gannaaw ga waaw ñu war ba noppi def tawaafu ifaadati de wal yóbbu nañ matal góoram ay nisarte te nañ matal nisar kuy nisar at ñu na nga matal la nga nisar ba yóbbu at ku matal ku man ku nisar tabaski itam na na matal Islam dafa tabaski rek dafa tabaski rek ya taw bon nañu war ci jaay jigéen ñi war a fekk ba daal ñu jot ñu defee ñu ci doon ba noppi ba ñu jamra loj waaw nañu wër kaaba ga de tawaafu isaaba bi boobu wër mooy ponk bi nga xam ne waa ponk la ci aj ak ñeenti ponk la am armal ak dox diggante Safa ak Marwa ak Safa Arafa ak tawaafu isaabati tawaafu isaabati mooy wut yooyu ci biir Tabaski wota bu dem ko def farata rek la waaye du ponk ponk yi bu ci yàqu daal ak jëmoom dara dara mu ngi ko jaay. wala <coughs> ñu naan suñ ko matal mu mën a mën xëy na yàlla woowu moom xayma mu waa gën la woon ñëw ko rek koo xam ne màggal na woowu yàlla jërë te sax dina jël lépp loo xam ne yoon tere nañu kott ci turam woowu moom xayma mu gën la woon ñëw ko rek dafa niiru borom de. ooy la dagan leef na lakum ñeel leen danaa mujj ñu sëñ daganal nañ leen nag ngeen loj ji di kër ya lekk ca. illaa ma illaa la la def na jàng aleykum ci ak haram de. lu may nga xam ne xaraamaloon nañ koy ka ay hurrimat alaykumul maytatu te saaru maay yooyu moom kenn lekk rek te tamit boo teeleen rijisa xërëm rijisa sobe mi ne law saani ci laal waaye xërëm la de na sobe ki nga xam ne mooy jaamu xërëm de bu leen jaamu xërëm boo tamit boo teeleen xawle soori nar de na ngeen teet nar mooy sakkal yàlla bokkaale na ngeen wattandiku bokkaale wattandiku wépp te nar takkal yàlla bokkaale mooy bopp naar <clears throat> mooy bopp sóor lépp loo xam ne du dëgg soog ca soog ca topp mu ne faa ah, mu ngeen di way di way ne yàqu jëm ci biir bi laay ñaan <clears throat> xam ne mooy seen borom moo leen sàkk rek xayra musrikiina mbir moom du ngeen way bokkaale bi ak moom ba ma nit nit ku bokkaale namu billaay yàlla fa kaanama xarra daanaka rot namu mina samaay tukke jaa samaan taxata foo te fëkk ko bayrun ganaaw aw taw yi garab bi moom réew ngelaw de bi makaan ci barab fay te bu sàkkal yàlla bokkaale xam nga ngi mel ni ku yëkkati bay ca bi fëkk ko bokkaale yàlla moom noonu la mel borom du mucc mukk mukk mukk daan ñu ray ko ci jaase sa reexatu nañ def aw jaay ñuy xarmagaanda doom ya wala mu dund ba aw fanam jeex mu dee bu dee lu mën a rek safaa nekk ci kanamam de zalika loolu de zalika mbir mu naka noonu la de bu man ñu asdem ku màggal na mu saayira laaye mandarga yi dina yàlla te naa naka moom al màggalam mun taxal xuluga ay nekk lañu ragal yàlla xol de mandarga yi dina yàlla na màggal ko ñu ci yàlla ji ak sax bépp jullit yonent ne jullit moo ko xorma kaaba ga màggal xormi yàlla ci ragal yàlla la bokk rek la kum ñeel leen fi aa ci jullit kat yi maanaam ay njariñ xam ngeen am ngeen njariñ ci jullit kat yi mooy war ngeen koy war ak di jëf bagaar ilaa jëriñ ba jëf dig musamman bu di buñ tudde sama wax tu la jëm de may laa topp la jëm leen bay ti jëm soo indee sam xar yu nag yaa ngi koy laje jël ba de mooy fa Marwa su fekkee Makka nga bëgg a laje wala ñu de caa xaba de mooy kulli ummatin ak ñàkk la ñaan wépp xeet wa jaa naa def dana li kulli ummatin ñaan wépp xeet man fa kan jaam waaye bu ñuy jaamu de xeet gu nekk yàlla sakkal na leen sariyaatu boo xam ne moom lañ koy jaamoo yes kuroo ñun nañu tudd bismillah tudd yàlla arama rafa xam ci la mu war sa galeen ñun day na ci da nga am ci yàlla moom te ilaahukum yàlla seen ilaahun yàlla la waaye du jur jaan fa aslimoo jébbalu leen la ñaan ko de wa bashiri bégalal al muxbitiina way topp ñu yàlla al muxbitiina way toroxlu ñu yàlla de yàlla benn def fa moom dina yàlla tolloo ci suñu dese wa kaay bari na ñu arrêté def alam am lay tuut ñu may yexe laa ñaan leen boo yexe ñoom Salim ak Moussa Sow lañu waaw xas sax maa la leen kon nag suñu gàlluwaay gën na ci man de pour wax ak yow yaa naa fexe yéen ñu makka ñu ne maa ana naka man na si ma aji waale laa ñu jëm ci digg waale laa comme ñaan leen. kon nag seen ñaan amoon gëm nañu amoon dañu ko faale ak farata ak naa fere léegi ñu ñaan leen maqfiratullah war ku nag ab yoon tey mu bëri aji kaddu rek wala seen ñaan faaw dox nañu si ayat naa ah, yàq alquran sunu mu aji si na mbir mu ngi way naka la lakk sunu mbir mu ngi way naka la raw seen ulaay ka ñaari gaa samu jëriñ ñoo waroon jëriñ de maa fa naan xam nga min rasulin kooku lu ko waxal ci turum jaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a jàng alquran ci kanam xéefar yëpp te loolu ay garu jëpp waa Makka yëpp daje xéefar yëpp daje mu jàng saar na ñu ci kanam ba mu mu ci jóot ba mu ci jóotee ñoom ñëpp ci jóot nañ ba kenn rek mooy way juróom mu xeebal ne man day sama dugub dama fete kaw mukk laa dina waaye ci biir suuf suuf rek teg ci jëm su fekkee nga xamal ne dañuy defal lu njëriñ ñu ne booba yonent ba muy jàng saar wa ba tudd xelam ya dafa wax ne sang yooyu ñu ci laataar ma saar manaata yàlla ko rek nii sang yu kaw yooyu fenam rafet ma nees na ko yaakaar de waaw dañu dégg loolu ba ba yonent ci jotee ñoom ñëpp ñu ci jot waaye wax jooju ci sopp la di dëgg ibnul kulbi moo ko xas te sankat la boo xam ne ulama yëpp daje nañ ci ne sankat la te isa bi mënul am ndax yonent su ma fekkee mën naa jàng alquran iblis boole ci lu ci bokkut dem jàng ko ñu defe ne alquran la su fekkee loolu mënoon naa am defe naa rek kon ñu dootuñ gëm dara ci alquran ndax kon mën naa am dana yoon kon laa yi ñu jàpp sukkandiku ci itam mën naa am iblis ko sànni ci lan ñu yënal xam nga bon dootuñ am kóolute ci sariyaat yi te loolu mënul am indi wax la yeneen bi lu yëbut kooku mënul am ñun ñi nga xam ne ay jullit ci kese rek lañ iblis mënuñoo wax la loo xam ne xamuñu ko dañu defe ne ndax ci alquran la bokk parce que yeneen bi nga xam ne moo gën a mat mboolem bi léegi mu wax ko ci wàcc wàllu boppam itam mënul nekk ndax yàlla wax ne wala tax wala na baax la xawi la xam naa ngi jigéen ñi ma la xasanaa mu wasiina su waxaloon yàlla benn baax rek na yàlla ko wax yàlla waxu ko yàlla dana ko jàpp ak kattanam alak ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ma qul ma yakun li an ubaddila min tilqaa'i nafsi tax na be adi ci te jooma rek mu topp ñu nga xam ne ñoo ko sosoon te xam ne ay kankar rek lañ yoo xam ne ñu ko faraatoo jëlee ko ci noonu am nañu ko gëm am nañu sikk bañ ko gëm saytaane sikk loo leen jàng yonent bi gëmuñu ko bu yàlla soobee ñoo ne jub dana dindi sikk soo ci seen xol kala ñooy taatee moom la yàlla wax naa wa maa arsalnaa fi noonu yëngu ñu xam ne dëgg dëgg tamit la soobee ñu yërëm wala nag ñu di jàng ak yonent ilaahi faatama naa nga bu jàng na mu alxaasa ni saytaane saytaane fi mu ngi yëpp ñu jàngam yonent bu yàlla mos a yónni su jàngee téeréem saytaane dana sikk la dana sànni sikk sa xol yi ñu koy déglu dañ bañ koo gëm wayam saxu laaw dana yàq yàlla maa yokkee dana sànni ko seetaanu seetaani danaa ko si yàlla fasoo ci jaamam njub dana dimbale ci biir defal ci xolam muy sikk fekk ma yokk mu sot ayaat yi yaa ca doom rek wala yaa imaa ji xam na mu ak imaa ji xarañ na mu ci doom rek waa di jawal julli foofu yëpp kenn du ko geesu yéen yàlla ngir na def maa ngi dana sànni ko seetaanu seetaani fitna mu di nattu وقاتل شيخ وهو يقلب ما يقدم وإن صاحبنا نتولى به فبئس القاتلين وإذا سلمته هو تبعين الولاد فلم وليهما أبي المقام الذي أنانا وكل المجلس في التوحيد أن لو نقلنا القرآن العقوم ولا يجدكم الأبد فتحوا بأمره يجدنا فقنا يعلم بنا اتساكا يستطيعون دفن في قلم دم جم أنا لا أقام لي مويد بجباية وفيالة فيوم يوم دم جم دي جمع فتح بدا فرح loolu ci moom xoolal bu may xool seet de wala laa na seet la laa di la ci laaj jubal dafa ñaan amoon doon ñu yàlla salaatu jëm ci yoon wala ay saanu dañ ci la dina ñaan ko fa rek dañu ñu rek ci ñu ñu ci alquran def defar nag moom dafa ci alquran faaw ata ta yow ko di leen faa di defal ci baax tam ci def rek aw yaa yow di leen asaabu yow min mu gëral def ak ni ñu ay jëmante te mooy jëfal ba def al mu ko góor yow may gis ba def ko ci yàlla ila ya ñu nak la ñaan yàlla de tay fu ñu ñu fay ci dugg ci ku ne di wax ne maay buur sangam maay buur sangam waaye keroog sëñ bi yàlla moom yàlla rek doon buur rek ku ne ni ma nii muutu ak yow kuy buur tey kenn du tontu de boo déggee tontu de nga dégg baax bu sànq bu ne kot ku tontu boppam na ni laay waaye yu xaar nguur gi ñaan na yàlla rek rek kenn sa coow ko moom waxtu mu ne ma ate bay na mu diggante seet ba léegi nag ñaañaa amoon na gëm nañu amoon na tamit baal ak sax daal naa fi nekk janaat naa ni waaye nekk nañu jaam janaat teewal wala si la ñaañu ko fa wér nañu ko fa boo tam naa loolu daal naa jaat ko xam walaay dañuy ragal donc war na ci ñoom asaabu mbugal muy muy borom ak doole leen de wala si la ñaanee xaajaro gàddaa nañ ci sabilillah ci diine yàlla maq si loolu topp sayid loo leen aw maa ko ci ñu dee ci seen lal te ak xanaa mu laaw gën a wërsëgal leen yàlla sama wërsëg affaire mu di aji rafet mooy aljana de wala laa yàlla loolu moom xaaru rafet mooy aji gën mooy wërsëgal ñu de day fulaan nam wala ay ganam xasu leen maq lan xasu waaye yàlla na ba gëm ñu gëdal ko mooy aljana wala laa naka yàlla laa ni mu aji xam na mu aji xëy na ali mu aji gëram bu gëram de léegi mu solal xaw ma naa xaw itam dugg na kañu solal loole xaw ma naa xaw a ñëw dugal nañu ñu si naaw ak ba te tam yàlla nekkale ñu ci moom su ma mbokk nga topp sax ñu xale ci moom wala yàlla dana ko dana yàlla dana ko dimbale rek léegi soo naw laa walaay dana dimbale ko yàlla rek boo xam ne xeexal tooñ na la nga fay na nga xam ne dara nekk ci rek yàlla dana la dimbale rek ñu yaanaka yàlla laa foo naa gis la mu dimbale Kafour ma jubal la mu jëli ba kase Salika da leen dimbal jaamala ci naka yàlla yooyu ñu gën a mu xase leen bind dina naa ci bëgg wala dina mu xase naa ba tey te yéen a ci guddi dana wàññi jikki dal jikki dal na la yefi wana la am ka yàlla sanoon aji dëgg la muy ñaan ak jikki te ci loolu xam la mu dee Salika da leen dimbal jaamala ci naka yàlla woo ma la moom de aji faxre wana ma sadana naka da ngeen jaamu ko mun doon yàlla te mooy këram woo moom ak baat moom de aji dañ de wana la am ka yàlla woo alhamdulilah moom mooy aji kawe mi de wala tamit moom mooy aji màgg de alhamdulilah taw ndax xamul am na daanaka yàlla am solo wàcce na mu ne sama diggante asamaan maa am taw xanaa ñu koy yàlla ñu wàcce taw ñu bàyyi ko ci wàllu asamaan parce que ñoom da dana xëy laata suuf mu xaral sa njaay ñu ne taxul seen jax su taw bi tawee waaw bët bi nga gis rek bët bi waaw suuf si daal di koppi rek daal di fax gàncax gu nëkk dina daanaka yàlla te suuf naa ci ne la mu abdoulaye Aliou xam na moom waaw bi ci jaamam naka bi ci de loolu ñu ne la commencé commencé woon na ci asamaan juróom-yaar commencé daal di ak nekk ci suuf juróom-yaar وإلهنا يعلم هو الخليل ومن يأتي غيره ولذلك جعلهم الحميد وهو الذي سلسله ألم تر الله قبل أن لعنك يا رب خلقك لكم من الماء في الأرض نسلسوه والفلك أجعلها تجري دلم لو في البحر تجري جاءه يجري دلم ويمسك دلم جاءت سماء سماء يلا كي أسمان في نعم لم تنو أن تقع مهدان الله في قوسه لا بيته لا في كلام لا في كلام لا أسمان لا في قوسه مكلم لا في كلام inna laa naka yàlla la rawatina ñu ne law munafiqin ñu rayu na yéeral na mu leen de woo moom allah su ma bur mi nga xam ne ayatul dundal na mu leen te nekkul leen am dara mooy yëtukum topp dana mu ray leen fa jox ak ay dikkeen mooy yëtukum topp dana mu lekk leen fa dekk dina leen saa naka nit da kafar da kafar mu sa rek boromam la de kulli la ñaan yëpp xeet jaam naa def na man sakkan jaam waaye de yàlla xeet wu nekk na leen ay jaam waaye yow jox ci ñu jàngale alxuraan um ñoom naa si ko way jëlee dañ koy walaay naa dama naka bu ñu xëccoo yow dina bëri ci nit ñi de wala bu ñu xëccoo yow yàlla moo la yoonalal li nga xam ne moom la alxuraan tural amul werante te fay dañ daañu bi laaj jinni naa lay yéen yéen lay waayal ñoom ngeen di bañ la ndi yàlla di nekk seen werante ñu lépp yàlla ko rek ngeen ne kenn du ko def te ngeen di rende seen loxo ngeen di ko def dagge boobu dagge baaxee rek la waaye yéen seen sariya fu moo leen maa ngi ngeen rendi ci tudd yàlla loola xalaal lépp lu ngeen rendi ci tudd yàlla aram na lekk leneen leneen dëgg borom woote bi aram ko gën ci diine borom ko dina kana kay wala ala hudan ajina ci ci yoon ajina ci ci diine mu faqe bi jaay ci de way jaadaro ko ngam ko no yaw ko ko xala ya ala ma ya xam ma xam no da ngeen def rek ko ngeen ko fay do ci def xala la ya ya ko ngam ma te bayna ko ngi ngeen def dama kay am ngi tan yalla de dina ko dum te la ne kon tax ko borom ko ci yoon ci ngeen diine de alam talam la xamula anna ma ana kay ala ya alam ngam ma xam ma sama ya na ci asama wala nekku xam nga ne yàlla xam na lépp lu nekk ci asamaan suuf dina gaal di gën a gën a lële yaa ngi nekk ko gisee dina gaal di gën a gën a lële lépp lu ay jafe ñoom alaay ci yàlla de te lépp yàlla xam na ko te yéen na ko te bind na ko gis nga gën a ñëwaat foofu de waaye am na yoon rek ñu jaamu ñoom maanaam ñu ne si lu mu wàccewul bii ci musul tànn aw lay de ñu lay jaamu këram waaye amuñ ca wenn lay de wama lay salawum déer ñee den bii jumeen mun xam-xam wama li saali mine déer ñee way tooñ na day jaamu lu yàlla ñu ne si na aji teran bugal de way saa tuddee dem jàngal na aleen ci ñoom ayat na alquran sunu bay naa bind mindi way jib taarifu danga xam ñu jëme la dina ca xarkana na ñaaña kafaro wet nañu ak mun kare ci yéen bëre ci yéen ci jàng alquran boo xoolee xeefari ci seen xarkanam ñu ngi ni ñoom ñëpp ñu ngi naar ñu dina xam li yéen di wax de yaakaar na danañu jege sax yàq di toll ñu def ne ci ñaareel loolu dañuy jàng allé jéem ayat naa alquran suñu rek daan xaw a ñëw sax toll di jàng alquran ñu bañ alquran kon waxaa faw na fiikum asaratuma leen di tere ñu ci lu gën a bon ñun daañu gëm ci loolu seen di tere ñu ci lu gën a ci ñun daañu gëm ci loolu seen alquran ñu jàng ngeen di ko dégg mu di leen naqari ma wax leen nag du ko gën a naqari ci yéen te dana leen dal te ngeen demoon dara naaru mooy safara de da ngeen dem safara fa loolu gën a métti waaw daal laa dana ci ala dana ñaan ko wa fi sabana al masjid wa yaa ayyuhan naas yéen nañ Makka mooy ndeyu dëkk yi su su ko waxee ñëpp tax dinañ jël pour la defee na masalul léeb de yàlla ngeen di léebal sax ñoo déglu leen lewal ci léeb yi na ngeen déglu léeb yi yàlla yi léeb suñu la ci nag ñaaña tagoona da ngeen jaamu leen min doon laay ñu yàlla lan yaxlu ko duñ duñ subaaram lañ de yàlla ngeen di léebal mboolem kay ni ci àddina yëpp ak képp kuy waxee yàlla suñ dajee mën nga bind wenn weñ de lay ci gën a tudd dundee fii rek wala lay taw ñu ne booloo nañu la ci moom de tey boo nag yàlla yëpp daje dakkal ma ren ren rek way ñëpp moom ndem rek ci la leen subaaru way tayaan laa laa sant soo daa suñu gën a seen bopp rek te yàlla ñu ci nekk gëttal ñu ko gëttal waaw duñ ko gëttal wàllu bu nekk way nga dal de way nga dal ci kawam sax moom yàlla ñu mënu mu leen a dàq kooku war naa doy yàlla soo xam ne mën na fàtte sax way léegi ñu daal ci kawam sax ko dàq kooku bu yaakaar foo jëm dina baal waa ji jaamu jabar ma doog a kuy jaamu kare kuy jaamu këram day di ko xaram toll di jaamu lu dul yàlla néew ci yàlla la kooku day kenn gënu ko ñëw doole waaye suñu jaamu itam yàlla yoo xam ne rek ñu daal ci kawam di ko def maramam yàlla. màggalu yàlla de la xaw yi naa ji defar lañu assis naa de allah yàlla estati dana mu tànn ñoom malaaka ci malaaka yi rasul ak yonent am na ci malaaka ay yonent mooy Jibril ak Mikaayil wa min naasi ak ci nit ñi ay yonent am na ci nit ñi ay yonent mooy Ibrahima ak Muhammad dina laa naka yàlla tànn naa ji la mu seen wax ba ci naa ji la mu seen jëf de la mu te yàlla moom xam na lépp lu jëkkoon lu mujj waaw dara dara yoru ko rek lépp nag dana dellu ci yàlla de moom mu réglé ko rek yaa ayyuhaa allaziina aamanu yéen gaa ñu gëm alxuraan irka'u sujjóot leen wasjudoo te ngeen irka'u rukuu leen wasjudoo te ngeen sujjóot irka'u wasjudoo julli leen ay yéen julli ñi dee leen julli su ñu yaaree ndax julli julli rek moo jagoo rukuu ak sujjóot yow dinañ julli waaye dañuy sujjóot rek amuñu rukuu yéen nag na ngeen rukuu te sujjóot waaw bu doo ñebe bi jaamu rabbakum borom seen jaamu yàlla bu ko sàkkal bokkaale wax nga def leen al xayra yiw laalakum ba doon ngeen ko na ngeen jaamu seen borom te na ngeen di julli te na ngeen di wéetal yàlla ko sàkkal bokkaale xeeti naafile yi nag lépp lu ngeen ci mën rek waaye def ko rek kooku mooy ragal yàlla de ragal yàlla mooy lépp loo ragal ne soo ko ko lépp loo yaakaar ne soo ko defee yàlla bugal la jël nga bàyyi ko loolu mooy moo tax ba naafila yi dugg ci ndax naafila soo ko bàyyee duñ la bugal waaw soo ko defee nag dinañ la yoon moo tax na ngeen wéetal yàlla jaamu looloo leen war di julli julli moom farata la defeen farata yi naafila yi nag defeen ci lu ngeen mën de jox ak bopp ak jikko yu baax yi waaw ganale gan waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku fa am mu xeer ak sagar ba tabax ko miskini yàlla dana la wax di ci palaay aljana de képp ku xaro tiit waaw tabax ko koo xam ne dafa tiit waaw aljana dana wax ñu yàlla rek képp ku nandal waaw rek boo xam ne dafa lakk ak mar yàlla dana la jox aljana rek mais dëkk boo xam ne gan fanaan na fa fande ñoom ñu fanaan rek dañ leen ci jàmm yàlla rek laala bu mboolem tuuti woon ak yan taxe rek boo jaayee ñu jaay leen ci laay jaay la ak jaay ñu dëgg-dëgg jaay ñu jaay dëgg-dëgg jaay mooy def fa seen kattan moom sabaatul tànn na mu leen ba ma jaarale rek de mu maale ko ci yéen ci diine ci diine ñu naan la ñu naan ci yàlla leen tànn te te bu leen yàlla tiit ci diine déedéet soo xamee ne sangoo la war boo amul ndox wala nga lott ci sangu sañ ngaa ci julli ñeenti waxta soo tukkee sonn sañ nga koo wàññi julli ba ñaar soo amul ndox sañ ngaa ci soo xiifee sañ ngaa lekk medd ci weeru koor soo xaftee mbaa nga nekk ci tukki sañ ngaa bañ a war fay ko gannaaw la yàlla tegu leen ci ci diine bi rek li nga ta adikum jàppale nañ dinañ bàyyi leen Ibrahima Ibrahima jàppale nañ dinañ leen nga xam ne benn ci nekk ci mooy yonent Yàlla Ibrahima wóoroon sama kuy tuddee na ma yàlla mosu ñu naan jiw ñu xam ne lépp yonent Yàlla Ibrahima moo tuddee xeetu yonent ko laale yàlla ay jullit ba fi asaat ci alquran alquran tuddee na leen ay jullit dina dina la islam yeekal nañ ñu nekk parce que yonent Yàlla Muhammad tey la daa ñu seet alaykum war leen ko tënkal yàlla wax dëgg yàlla dafa nekk ren su ko daal di weesoo daal naa si waral ñu rek bu tënkal yàlla yàlla yonent bu mu taxawal yonent yàlla moom la ñu dëkk ndax jafaram nga mu ne jafar naa mu ne xeeti nooxun ndax yonent bi jafar na ñu ne léeg-léeg waxu dëgg maa jàll ñu def ko daal yéen nooxun am fay seede nooxun ne xeeti yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeeti yonent bi ñëw seede de ne nooxun jafar na de ñu dem ñu wedd yonent nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla laaj ko ndax sa xeet yi mën nañ seede mu ne sama xeet mën nañ seede te loolu leen loolu wax ñu mën a seede yonent yi tey yàlla rek saa moo taxaw leen sallallahu alayhi wa sallam waaw waa kër si moom jëfandiku leen bilaay ci yàlla woo moom yàlla mawlaakum wa aji dimbali seen mawlaakum wa aji dimbali seen fa ne ma baax na al mawlaa borom ba moom yàlla la fa ne ma a na al mawlaa dimbali moom yàlla rek